masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fil muqaddam fi al-baabul awwal fil xalq faslun wa huwa al-faslul awwal mooy faslu bu njëkk bi. summa al-kafaafu haahunaa afdalu min faqrin wa min ghinan li daf'i maa ya'in wa saahibul ghanaa'i in yakun shakuuran yafqu alaa dhii faaqatin kaana sabuuran kon sëriñ bi fii mu ngi ñu doon wax ne doylu sax ca la nga am waaw ci wërsëg yow li sa li sa aajo toll lu toll nga am loolu moo gën waaw léegi nag boo weesoo loolu moo moo gën ñàkk moo gën ak woomal boo génnee ci loolu mu des ñàkk ak woomal woomal boo woomal koo xam ne dafa am koom ba pare di ci sant yàlla kooku moo féete kaw ki nga xam ne dafa ñàkk nekk muñaa koon waxoon nañ la lool ak wuute la boo xam ne gisoon nañ li ci al imaamul Qurtubi rahmatullah yi waxoon nañu juróomi wax yi léegi nag ñu ngi la doon wax li nga xam ne moom la yonent bi saa saam doon wax ci xadis bi nga xam ne al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ci saxiix bi indiwul xadis bi parce que nekkul ci chartam mooy remplirul condition yi tax mu dugal xadis ci saxiixam waaw ndax dafa ga dafa jëloon togg boppam ke ne saxiix bii bii du ci def ludut loo xam ne dafa wér pekke lu wér <laughs> voilà mook imaamu muslim rahmatullah alayhima mais mu def ko tudde ko bunt bi baabun bunta ngi at-ta'imu shakiru ki nga xam ne day lekk tey sant boroomam mislu moo kem kem la même as-sa'imu sabir ki nga xam ne dafa woor aji wooraakoon bi nga xamante ne nii dafa woor as-sabir tey mun waxoon nañ la loolu ab xadiis la al imaam waxoon nañ lañ ko solo woon al imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi buñ moom bosam mu ne ci Seydina Abu Hurayra en tout cas la jóge ci ñoom ñépp mu ne yonent bi alei saatu salaam nee na at-ta'imu shakiru bi manzilati as-sa'im as mu ne at-ta'imu ki nga xam ne day añ di lekk ash-shakir waaye di sant yàlla ci xéewal joo jële muy lekk te kooku bi manzilati moo xolloo mu ngi ci palaasu bërëbu as-sa'imi ki nga xam ne moom dafa woor as-sabir tey muñ ci lekk gi ba tax moom bu woor ka nga xam ne moom mu ngi añ xoolal moo tax ma ne fayer bi tay man tay tay mu des fois da doon jéem jéem lu di woo doon woor masha allah moom fay waaye nag <laughs> damay ragal xadiis bii nii tax mu ne wax yow <laughs> saa yow lii da nga ko dencaloon sa bopp caween que tu es <laughs> waaye <laughs> yow nga xam munitions yu baax yi nga denc ko doo ko doo ko siiwal yéen daal <laughs> man sama koor sama kooru gàtt gàtt ak lu ki gi ki gàtt ak nan tatawoon gi nga xam ne damaa ko coobarew voilà donc baat bee mu ngi may xaw a rëcc bala ma fi wax yi njombe waaye man may def alxames ju nañu na la loolu sunna la waaye sa waaye alxames ak ta altine ak alxames waaye waaye bu ko ba ndax xadis bi xadis bi waxu la baal de <laughs> ah, waaye sa waay waxal rek <laughs> ma ne yonent bi ay saar saam nee na kiy kiy lekk daal te koy sant yàlla moo ngi tolloo ci wàllu yool comme ki nga xamante ne bi man manzilati as-sa'imi ki nga xam ne dafa wor as-sabiri tey muñ moom mën naa muñ ba tax téye boppam ci lekk ak naan ba tax muy woor mooy nag wooru la lañ lay wax waxuñ la wooru farata moom voilà mu ne ñoom ñoo yem. loolu moo tax ñenn ñi boo gisee lu mel nii moo tax ñi nga xam ne imaamul Qurtubi dañ ne ñoom dañu taxaw ci affaire yi quoi dañu ne bon ñun daal amul duñ ci yëy yàppi yu mel nii la ñu ne kon kon ñun est ce que mën nañoo nekk di gënale naan ki gën mooy ki nga xamante ne mooy ki am tey sant yàlla moo moo moo féete kaw ki nga xamante ne dafa ñàkk tey muñ ndax xadiis bii kat da leen a yemale ñeneen ñi nag tontu ñi nga xam ne dañ ne kii sant gën dañ ne si kii sant gën parce que euh, dane bu surtout euh, ci version bi nga xam ne dane at-ta'imu shakiri kas-sa'imi waaw kooku mais ci beneen dane at-ta'imu la lahu mithlu lu mel ni ajri saa'im saabir ci sunan ibn maaja ki nga xam ne day lekk tey sant yàlla moo mu day am ci wàllu payoor lu lu mel nii ñee nag ne waaw kay ki nga xam ne day woor tey muñ ñu ne li mel ni loolu wanul newul ne comme que moom kii lañ def kii lañ koy melal mooy kañ koy melal am na lu ko pële mooy ki nga xam ne dafa ñàkk tey muñ moo tax ñi nga xam ne day nekk ci ñàkk moom tey muñ moo féete kaw ñoom yu mel nii dañuy toog ki nga xamante ne ni moo am tey sant moo gën parce que xadis bu si bi xadis bi nga xamante ne nii bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xamante ne way ñàkk ñi ci gàttal ndax xadis bi mu ngi ci saxiix yi way ñàkk ñi dañoo njëkkal yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam dahaba dahaba ahlu dusuuri min al amwaali bi darajaati al ulaa wan na'iim al muqiim yusalluuna kama nusalli wa yasuumuuna kama nasuum wa lahum fadlun min amwaalin yahujjuuna biha wa ya'tamiruuna wa yujaahiduuna wa yatasaddaquun waaw <coughs> yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy Seydina euh, non hadith Seydina Abu Dharr la radiyallahu <coughs> Seydina Seydina <coughs> si si si non en fait ñoom ñépp ko soloo boo tax Seydina Abu Zar dëgg la soloo na ko waaye Seydina Abu Hurayra soloo na ko voilà loo loolu moo taxoon ma dara juum <laughs> si si <laughs> parce que du ñoom du Seydina Abu Hurayra kese moo ko soloo Seydina Abu Zar Jundub ibn Junaada radiyallahu taala anhu it soloo na ko waaw <laughs> léegi way ñàkk ñi dañoo ñëw ne yonent bi aleyhi salaam ah gis nga woy woomal yi boroom alal yeeg ñooñu boroom alal yu bari yi yooyu ñoom dem nañoo payoor yu màgg yi waay ak daraja yu kaw ya muy àndal ak xéewal gi nga xamante ne mooy sax mel ni yonent bi alayhi salaam da leen mel ni dañ dañ ñuy leeralal yonent bi alayhi salaam ñu teg ci ne moo tax ci benn bi ci riwaa imaam muslim bi yonent bi alayhi salaam bi ñu waxee lii da leen ne ci sax hadiis Seydina Abu Hurayra wa waa lan moo tax ñoom ñu demee loolu lépp ñoom ñu ne yu na dañuy julli comme ñun ñuy jullee mooy rawuñ leen foofu kon waya suumuuna ñuy woor comme ñun ni ñuy woore kon rawuñu leen foofu waya tasaddaquuna te fii nag ñooñu fi raw bu dee julli ñun ñëpp koy defandoo koor ñoo koy defandoo waaye am nañ luñ ñu ëppale li tax ñu ne ñoom dem nañoo gi yiw gépp ak daraja yu kawee màndal ak xéewal gi nga xam ne mooy gi gis sax ta du deñ mu ne ñoom lii lañ ci teg waaye na dañuy man di génn ci seen alal yi di yulli seen dayoog coono di génn seen alal yi di saraxee ka def ci yoonu yàlla wala na tasaddaq te ñun way ñàkk ñu ñun du ñu dépensé amuñu lu ñu dépensé ba koy def way yontiquuna ñuy goreel ñi nga xamante ni nii ñooy ñi nga xam ne ci buumu jaam lañ nekk nekk ñu baax ay jullit ñu leen di jënd jël seen alal yi di ko ci def ngir libérer leen wala fekk ñu nekk ñoo xam ne dañuy jënd seen liberte mukaata ba lañ nekk di def ah ngir racheter jënd seenu seen fidaa u seen bopp ah, ñoom ñu ñëw fay loolu lépp ki leen moomoon ngir ñu libre voilà ci beneen riwaaya bi nga xam ne moo ne sax imaamul Buxaari yi foofu fële mu ne ñoom non seulement dañuy def noonu ñoom ba pare dañuy jihaad comme ñu na ah. waaw di julli comme ñun di jihaad comme ñun waaye nag bu dee côté dépense bi nag yonent bi alayhi salaatu salaam moom ñoo ñu raw ba pare ci foofu foofule ñu ne bokk na ci lim ñu rawee mais yahujjuuna biha am nañ alal joo xam ne walahum fadlun min al amwaal yahujjuuna biha am nañ loo xam ne ak ndollent alal goo xam ne ñun amuñu ko mooy lu ñu ëppalee lu bu leen borom bi gënalee ci wàllu am am loo xam ne ñoom yahujjuuna biha dinañ ci man di dem Makka di ci aji wa ya'tamiruuna ñuy dem di umra di ji li nga xam ne mooy ka'batal musharrafa wa yujaahiduuna ñuy jihaad wa yatasaddaquuna ñuy saraxe ah yonent bi alayhi salaatu salaam gaa yi dame nañ ñu le pion gaa yi gañe nañ ñu eh, yóbbu nañ ko lii li moo tax ñu wax la lii yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen afala u'allimukum shay'an tudrikuuna bihi man sabaqakum waa est-ce que duma leen jàngal mbir moo xamante ne bu ngeen ko defee di ngeen dab ñi nga xam ne ñoo leen raw ci ñoom ñoom borom alal yoo yëri ngeen di wax lañu am di ci daamu yàlla comme di mën a aji di dimbali nit ñi ci seen wàllu alal tam amu ngeen ko bu ko defee ngeen dab leen ba pare wa na ngeen raw ci bihi man ba'dakum ñi nga xam ne non seulement di ngeen dab ñi leen rawoon waaye di ngeen jiitu ñi nga xam ne ñooy ñëw seen gannaaw te defuñu lii waaw te kenn wala yakunu ahadun afdala minkum te kenn ci du nekk ku gën ku leen gën lu dul illaa man sanaa mithla ma sanaatum lu dul ku def ni li ngeen def ñu ne ko ah kay yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ci la leen waxe ne da ngeen di tusabbihuna da ngeen def subhaanallah wa na ngeen def eh, allahu akbar yi wa tahmaduna ngeen def alhamdulillah dubura kulli salaa mooy ci ginnaaw julli gu léegi nag niñ ko rengalee tasbih tahmid takbir yooyu riwaay yi day day wuti waaye loolu taxuñoo jóg mu ne julli ginnaaw julli bu nekk boo jullee ba pare salaasan wa salaasiina mara 33 fois te lii waxoon nañ ko ba ñu doon wax ci wàllu euh, waxtu ya na nga ko doon dundale hmm? voilà léegi nag bi yonent bi saa saa waxee lii ñoom ñu jàpp ci ñoom ñu dem way woomal yi daal di koy dégg dégg na yonent bi saa saa wax na leen lii ñoom itam ñu commencé di ko def. gaa yi ñëwaat ci yonent bi saa salaam ne ko ah. sami'a ixwaanuna ahlul amwaali bima fa'alna fa fa'alu mithla fa qaala rasulullah léegi nag gaa yi ñëw ne ko waa yonent bi alayhi salaam ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu ëpp ci wàllu ab koom-koom tey def lu ñu amul woon ba ñëw di di ko wax nga jox ñu lii ngir ñu dab leen ñoom de yëg nañ ko di def ni ñun ah yonent bi alayhi salaam nag ne <laughs> dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha ah ne nag loolu nag ngëneelug yàlla moo koy jox ko soob lii moo tax sëriñ bi dogu ne kon lii moo gën voilà noo kii moo gën waaw ndax yonent bi saa moo ne kenn du mooy kenn du leen gën lu dul ku def wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sanaa mithla ma sanaatum te kenn mënu leen gën lu dul ku def lu mel ne li ngeen def te gars yi bañ ko yëgee def nañ li ñu def ba pare ëpp leen lële boo tax bi ñëwee mujj ko wax mu ne ah ñoom nag <laughs> loolu nag ngëneelul yàlla la boo xam ne moo koy jox ku ko soob comme ni mu ko waxee suuratu fee jeexitalu suuratul Hadiid daalika fadlullahi yutiihi man yashaa wallahu dhul fadlil azim lii loolee de mooy ngëneelu yàlla gu màgg gi moo koy jox ku ko soob te boroom bi mooy boroom ngëneel gu màgg gi kon looloo tax nag sëriñ bi ak ñi nga xamante ne radiyallahu anhu ci borom xam-xam yi ñoo ne ma ne li affaire bi daal gis nga diggante ñàkk ñàkk day sant te sant boo ki ku ku ñàkk tey muñ ak ki woomal tay jaamu yàlla di sant yàlla ca alalam jox ko borom bi jox kookoo gën waaw moo tax sëriñ bi ne kooku moom wa saaxibul ganaa'i in yakun shakur yafuq ala faq di ala di faqatin kaana sabuur kon nag ku borom koomal woom gi bu dee day sant yàlla ca alal ja di ko def fi ko yàlla sant mu def ko fa di ci dimbali jaam yeeg boppam ak lépp ak lii de ji ak chantier diina ji kooku mooy féete kaw boroom ak ñàkk goo xam ne day muñ kon ci gàttal loolu la kantaa li nag nga ne ma moo bul tëje noonu léegi bi nga xam ne moom moom moom la njëkk a wax ne moo gën muy alkafaafu dañ naan la parce que loolu moo doon sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la ko borom bi tànnaloon yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la ko borom bi noonu la doon dundee waaw mooy nekkul woon koo xam ne dañ naan Richard la day def tay mu am suba nga gis mu ñàkk ba ñett comme li Sayyidatu Aïcha wax këram duñ fuj taal ci ñu ne ko waa lu ngeen doon lekk mu a illal aswadaan ñaar yu ñuul yi mooy ndox tàndarma te tàndarma yi nekkuloon ay carton yi tàndarma yoo xam ne dangay ñëw jël ci lu ci neex déedéet ay doom la nga doon jël waaw naan ndox mu téye leen da doon takk ay xeer ci biiram léeg-léeg waaye léeg-léeg mu amoon a amoon ba gisoon nañu kaw kaw bi mu jëloon ne ko xur wi yëpp ci ay gàtt jëlal mu jël naan ko nga ne lan man mu ne waaw mu ne ko jëlal mu daw di wax waa këram gaaw leen ngeen ngeen wuyu ji te daal di tuub gëm leen dugg leen ci diine Seydina Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom yonti ata aman la yaxshal faqr day joxe joxe koo xamante ne nii ragalul ñàkk te léeg-léeg doon na am yoo xamante ni da ko doon denc ngir waa këram comme ñi nga xam ne noonu lañ ko gisoon te xadiis Seydina Omar ba bi nekk Sahihayni bi nga xam ne ci amwaal yoo yële nekkoon fadak alal yoo yële comme ni ko leeral la woon saxaaba yoo yële ñoom Seydina Abbas Seydina Ali Seydina ñoom Usmaan Seydina Abdurrahmaan ibn Awf ak ñoo ñële radiyallahu anhum loolu moo doon dund yonente bi alayhi léeg-léeg mu am léeg-léeg mu am bu kaaju gi ñëwee borom bi faj ko ci ni nga xamante ne noonee la ko ko euh, euh, nammale woon moo tax loolu te moom mooy ki nga xam ne lépp loo xam ne dund yonente bari sa saam jamono ju ne waxtu wu ne skers bu ne la ko ci yàlla dëppaalee la dundam moo gën bu keneen loolu nag comme que loolu la demee kon altafaafu mooy li nga xamante ne hahuna afdalu moo gën min faqrin moo gën ci ñàkk min wa min ghinan moo gën ak koomal li dafa ma yain loo xam ne moo lay may nag nga mën a jañ li nga xam ne moo fiy gaaral te di fi feeñ ci wàllu ay soxla loolu la di ko faj loolu moo gën kon foofu la ñuy yem insha allahu taala wa radiyallahu taala an ash-shaykh al-khadim